fa yaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alamu abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wa salaam fil baabil haadi wasalaas wasalaasi miya baabu nahyi ani takalluf kon walillahi alhamdu wal minna eh, ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhim afdalu salaati wa salaam ñu ngi woon ci kitaabul umuur almanhiyi anha ba léegi walillahi alhamdu wal minna suñu sa jat suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent mu doon baabu nahyi an tarki naari fil bayt buntu ba doon wax tere guñ tere nga taalub taal wala ab làmp boo xam ne day lakk man na lakke comme genre sondeel yeeg xeet yooyu tëdd dina law bàyyi ko noonu te wóorul fa nga teg sécurisé wul boo maywul néeg ba wala gañay wala ngay ngay fuddu sa darab bi wala moom waxoon nañ la mook kuy jaaroo yem waaw yooyu yëpp ay danger la yoo xam ne yeneen saa sam dañu koo moytandikuloo ngir bañ ah ak jéeya yoo xam ne laa yuhmadu baax daal di xew duñu këram mujjanteem ga la muy jeexe xadis bi mujjoon gis mooy bu ci mujjoon mu doon xadis mille six cent cinquante-quatre mu doon waan jaabirin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 da koo samp ngir wanne ci toolu nit ñi sell yi nag bokk na niñ mel dañ leen di tere ñuy mel nii melowin bi an na yi tere an it takalluf boo lan mooy takalluf waay al imam mu ne wa huwa wa huwa fi'lu wa qawlu ma la maslahata fihi bi mashaqqa al imam an-Nawawi nee na wa huwa at takalluf nag li lay tekk mooy fi'lu di def wala xawlu di wax maa la maslahata fii loo xam ne amul benn intérêt amul benn yëwénal gu ci nekk lu yëwén lu ci nekk bi masaka ba pare di ci di ci gardaaj doo ay coono ngir def ko wala wax ko quoi waaw liñ naan waa ji il en fait trop quoi <laughs> waaw non ça il en fait trop ah. loolu mooy lan quoi ça vraiment il n'est pas naturel quoi waaw day jéem di def yoo xamante ni kenn laaju ko amul benn intérêt du dul xanaa moom moom léeg-léeg plaisir bi mu ciy am te plaisiru bakkanam képp la waaye amul benn njariñ <laughs> boo ci génnee loolu mu jàpp ne njariñ la te dafay yàq amu ci tus loolu mooy takallu bi ñuy mu sonn ci yoo xam ne jaru ko ko waaw sa waay repose-toi arrête nafsak <laughs> waaw mu ne kon buntu bii daa bokk ci nga xam ne ñu nit ñu sell ñu radiyallahu anhu du ñu def loolu waaw di jéem a sonal sa bopp ci yoo xamante ne nii kenn laaju la ko ngay jéem di trouver ay mbir yoo xam ne xamoo ci dara mais nga toog te jaaroo fañ ko war a xame waxuñ la nga jaar fañ ko war a xame sonn waaw man araada loolu daa di nga euh, man na laa kii mooy du jaar fañ war a jaar ngir xam mbir ma mais muy bëgg di takkal lu rek di sonal boppam quoi di ngar daajoo ay coono ngir loo xamante ne amul benn intérêt à la au bout waaw amul benn intérêt au loolu nag mooy li nga xam ne mooy lu baaxul imaam nag indi fi benn laaya <laughs> waaw mu ne qaala allahu mu ne boroom bi nga xam ne moo kawee ta ak kaweem jógawul ci ak yéeg nee qul maa as'alukum alayhi min ajrin wa maa ana minal mutakallifiin Allah suuratu Saad ca ca ca ca ca ca feeba waaw ca laaya yu mujj la borom bi mu ne qaala al imaamu Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xamante ne ni moom moo kawete yéegul nee na qul yonent bi alayhi salaatu salaam waxal waaw maa as'alukum alayhi ajra gis nga alquran jii ma leen di woowe ku yaakaar ne man dama ci am intérêt boo xam ne intérêt personnel la boo xam ne man Seydina Muhammad bu wuteeg lu lu gërëmu yàlla mooy nax nga sa bopp laaju ma leen ci dërëm waaw amul kenn koo xam ne yeneen saa saam dana ko da leen ne bala ngeen a tuub nag ah foog ngeen joxe dara nag ba samay mbir baax ci wàllu àddina ngeen door a dugg ci diine loolu amul yeneen saa saam doonu loo wax loolu waaw képp nag koo xam ne nee nga it moom nga moom nga fi toogal yow itam noonu nga war a mel ah, ah non c'est waroo fee nekk. <laughs> di laaj gaay ay koppar quoi ngir dugg ci diine ji non qul la as'alukum ma as'alukum ajra man de diine ji ma leen di woo nga xam ne seen texe kese la laaju ma leen ci de reme waaw laaju ma leen ci fiif waaw wamaa ana tëdéet man nekkuma minal mutakallifiin ñi nga xam ne ah di sonn ci loo xam ne kenn digalu la ko waaw loolu yi beneen tekke la boo xam ne moo gën a simple <laughs> waaw waaw di sonn di xër ci loo xam ne kenn digalu la ko nga sonn ci waaw waaw muy aaya bi nekk ci suuratu Saad aaya quatre-vingt-six <laughs> xam nga aaya bii dinañ ko gis ci biir xadiis bi mu indi dernier xadiis bi muy xadiis mu Ibn Abbas non Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> mooy di jéem laaj di bokk na ci ci takalluf mooy ngay jéem dugg ji lëñ ay mbir yoo xam ne kenn laajo la ko kenn kenn kenn kenn waxu la kenn waxu la nga def kenn waxu la nga def loolu waaw nga ne da koy def quoi <laughs> euh, euh, moo tax euh, kii al imaamu Malik rahimahullah day jële ci Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu <laughs> bi nga xam ne ci la génn ci benn a nekk bi mu nee xalifa quoi <laughs> ñu nekk benn convoi nekkoon ci tukki ba ñëw ci benn benn benn mbalka benn owaal yi benn dex waaw benn benn mbalka daal boo xam ne am na ku ko moom léegi Amru ibn al-As naan léegi ñu bëgg a jëfandikoo ndox mi Seydina Amru ibn al-As radiyallahu anhu naan ko yaa xaw hawdi hal taridu hawda ba <laughs> naan ko mais yow borom mbalka mi est ce sa mbalka mii ndeg menti ñoomin gaynde ak xeet yu mel noonu dañ fiy ñëw di naan wala déet <laughs> ngir laaj ko bur waxee lool tem bon après yooy ak yeneen complication ay xew quoi fa qaala Umar Seydina Umar ku fi ko kuur ne hé yaa sahib al hawd la tukhbirna fa inna naridu ala as-sibaa wa taridu alayna <laughs> Seydina Umar na radiyallahu anhu yow borom balka bu ko tontu bu ñu tontu dara la tukhbirna bu ñu xaraare dara kii kenn kii bokk ci ñun bi Amru ibn al-As moo la bu ñu tontu bu ñu xabaar dara est euh, bukki yi dañuy ñëw di naan ci sa mbalka mi wala déet wala ñoom seen bu ñu xabaare dara parce que ñun suñu ndox yi ñuy naan dañuy naan ci ndox yi sibaa yi ndegment yi di naan ñoom itam buñ gisee sañuy ndox dañ ciy naan jeex na <laughs> ay dugg ci yu yooyu moom détail yooyu jaru ko quoi <laughs> waaw <laughs> waaw waaw <laughs> Euh, <laughs> waaw <laughs> euh. te xam nga lool lool lool Seydina Omar defoon moom ci boppam da koo mosoon a dal daa ma sa ànd ak yonent bi alayhi salaam moom itam dellu guddi hadis boo xam ne al imaam ad-Daaraqutni moo ko soloo quoi jële ko ci Naafi' mu jële ko ci Ibnu Umar radiyallahu anil jamii mu ne yonent saa salaam dafa génn ci benn ci tukkee mi bi mu doxee di dox guddi ñu romb benn waay boo xam ne mu ngi toog ci jaaru ndox la tamit soo xamante ne daluwaay la bu mu nekk ak boo xamante ne nii am ndox dafaa am quoi Seydina Omar ne waa ji waa yow est-ce que ndegmeent yi dañuy ñëw di ah mooy guddi quoi dañuy ñëw di di di di di di di xab day laal day naan sa kii bi yeneen sa salaam ne yaa yaa saaxibul miqraat <laughs> ne ko yow mii di borom laa tuxbirhu hada mutakallifun laha ma hamalat laha ma hamalat fi butuniha wa ma baqiya sharab ma baqiya sharabun wa tahura yeneen saa salaam ne ne laaj bu ñu bu ñu kii lii lii façon teg woo sa bopp laaj yoo xam ne jaru ko rek la <laughs> waaw ndeg menti la mu naan ci ndox mi moo ko moom kanta ñun moom li des ñun ñu naan ko mën nañ cee naan te daa nekk loo xam ne lu laab la pour ñun kon loolu la quoi waaw waaw loolu bon am na sax benn wax bu ñuy wax boo xam ne bon imaamul bii mu ngi koy tudd mais ak wéram moom euh, loolu des na maa leer ne jëlee nañ mais ni mu ko wax day mel ni lu wérul quoi mais lu ñuy wax la que nee nañ saa salaam dane euh, lil mutakallifi salaasu alaamaat waa ji nga xam ne mooy yenoo yoo xamante ne kenn laaju ko di di di sonal boppam ci yenn yoo xam ne jaru ko <laughs> am na ñetti màndarga luñ koy xame bu njëkk bi yunazi'u man fawqahu day jéem a xëccoo koo xam ne moom la yàlla def mu féete ko kaw waaw foo jaar non non day di di moom daal ku ko féete kaw du mooy da nangul nanguwul autorité léegi cépp coono ju muy def ngir kooku jóge fi ndax ñàkk nangu autorité am loolu ci takalluf la tudd benn wa yataata maa laa yanaalu <laughs> te day dikke loo xam ne lu mu ci dang dangi dang dangi sonn ci du ko jote waaw du ko jote wa yaqulu muy wax maa laa yaalam di wax loo xam ne xamu ci dara <laughs> lii ay màndarga loo xam ne bon loolu ñuy tudd la kon nag lool la quoi kon yonent bi alayhi salaatu salaam euh, borom bi ne ko waxal ne man laajuma leen ci benn tey bu leen yaakaar ne sama diine ji dama ciy tegoo ma leen di woo lislaam gi loo xamante ne lépp lu ma ci nekk yàlla moo ma ko def moo ma ko digal nekkuma fi di jéem a di jéem a surpasser sama bopp ngir loo xam ne yàlla digaluma ko déedéet li ma nekk yépp wamaa ana minal mutakallifiin man bokkuma ci ñoon di jéem a surpasser ak damit di temps ñu ngi seet lu lu non di di compliquer le mbir yi déedéet waaw <laughs> waaw woon na a a unzila alayhi dhikru min baynina ba ko gaay naan way <laughs> kii nan lañ koy mën a euh, wàccee ci moom tudd yàlla gi alquran gi ci suñu biir sempi ko jox ko ko Ah? <laughs> ah ah ah ñooy ay caaxaankat lañ mais yeneen saa sam leen wama ana minal mutakallifin wax leen loolu kon bunt bi kon di wane ne yeneen saa salam mi ñu yàlla royloo nee na yu borom bee ko ne waxal ne yow bokkoo ci ñooñ kon nag manoo ne yow ci ñu sell ñi nga ba bokk ba pare di am jikko jooju non voilà léegi al imaamul xaafizu an-Nawawi ginnaaw aaya bi léegi nag mun di fi ñaata ñaari xadiis waaw waaw léegi muy hadith Seydina Omar mi ñoom la sànk la njëkkee muy hadith mille six cent cinquante cinq Allah mu ne wa an Umar radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nuhiina ani takalluf rawahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kon al imaam al Bukhari al al al al Nawawi rahimahullah mu indi hadith bi mu ne waan Umar mu ngi jële ci ki nga xam ne moo doon Seydina Umar ah ah mooy ci gën a siiw ci saxaaba yi ku tudd Umar <laughs> waaye du moom kese tuddoon Umar Umar yi dañoo bari woon ah. attention ah bés boo foogee ne saxaaba yi benn Umar moom mooy yow xamoo li ngay wax ah nga am problème wala lan <laughs> non Umar yi bañu bari woon nañ léegi <laughs> mu ne kon say mooy Umar buñ ko jooyalee rek mooy xalifa bi la ñuy wax waaw. ñetteelu personnage ci l'islam gina mag ginnaaw buñ waxee yeneen saa sam sayna Abu Bakar moo ci tegu comme ni ñu bokke fu ñu nekk fële ca Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne waan Umara mu ngi jële ci sayna Umar radiyallahu taala anhu annahu qaala nee na nuhiina ñun de des ñoo tere anit takallufi ci li nga xam ne mooy di ngaar daaj joolu la kenn tegu ci wax ak ci jëf ak leneen ak sax ci xalaat ak sonal sa bopp <laughs> mu ne rawaawu loo xam ne amul benn maslaha nga ciy wax wala di ci jëf di ci sonn loolu dañ ñu tere ñun mu ne rawaahu soloona ko al-Bukhari di al imaam Abu Abdillah al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdisba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu taala léegi laaj mu njëkk bi mooy est moom dong moo kaa solo ñu ne la déedéet ñu ne la waaw waaw waaw waaw waaw moom kese <laughs> kitaabul i'tisaam bil kitaabi wa sunnati baabu maa yukrahu min kasrati su'aal voilà gis nga bokk na ci takalluf mooy bari ay laaj waaw alhamdulilah bari ay laaj buñ la tontoo lii nga laaj leneen yooyu yépp xeetu takalluf la yoo xam ne jariñu dara day sonal boroom képp <laughs> waaw ma xam nga nan laa defa wallahi day sonal boroom képp nag amul leneen lu ciy jële moo tax foofu la ko indi moom al imaam mooy tere guñ la tere bari laaj waaw waaw mais asamaan si sax ñaata biddiw moo ca ne mais yow fii mu ne buñ la ko waxee ban njariñ la amal lan la yokk fii mu ne waa suuf si yaakaar nga ne ñaata suuf moo ci war a nekk loolu ban ban loolu mooy façon yow fii mu xam ko xam ko xam ko ak ñàkk koo xam ñàkk koo xam sax a tane yow boo ko xamee lan lay jariñ amul dara lu mu lay yokk yokkulu tuus ci sa kanamu boroom sa sa sa côté sa wàllu yàlla dara waaw yooyu yëpp amul njariñ yooyu mooy façon laaj yi nga xamante ni amul njariñ waaw waaw yooyu boo noonu la koy maamut euh, kii moo tax bokk na ci yeneen saa salaam bëggul woon wa kaana yanha an kasrati su'al wa qiila wa qaal wa idaa'atil maal waaw Allahu akbar waaw ku ko noonu la Sayyidna al-Mughira ibnu Shu'ba waaw nee na bokk na ci yonent bi alayhi salaatu salaam doon tere waaw mooy da tere li nga xamante ne mooy xeetu qiila wa qaal yooyu quoi waaw wa yakrahu lakum qiila wa qaal wa kasrata as-su'aal wa idaa'ata al-maal gisoon nañ ko xadis non gisaguñ ko xadis boobu ak seeguñ ci Riyad bi waaj euh, al imam dina ko di mais mais mais boobu de buñ ko gisee mooy daanaka ñun ñu ngay waaj a pare moom mille sept cent quatre-vingt-un eh des na de waaw mille sept cent quatre-vingt-un <laughs> côté yooya la mais boo après dina def ay ay ay ay cent ay cent et quelques xadis après <laughs> bon c'est pas bari après foofu imaam dina ko indi waaw te buntu bay wax an na yi tere gu ñu tere an idaatil di pasar pasaree alal <laughs> waaw ci loo xam ne fii xayri wujuhi ay wàll yoo xam ne sharia joxlu ci ndigal mooy chapitre trois cent cinquante deux xam nga ñun ñu trois cent un waaw non trois cent cinquante six Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu al-Mughira ibn Shu'ba it daal dinay solo lu mel nii waaw te ne bokk na ci yonent bi alayhi salaam doon tere wa kaana yanha an qiila wa qaal la ko moom solee iba euh, Seydina Abu al-Mughira mais yonent saa saam doon tere qiila wa qaal on on on pense que dégg naa ñuy wax ne ah gaa nee nañu yoo xam ne dara wéru ci foo ko dégg ah man de for dégg naa gaa yi di wax loo xamante ne vérifié woo ko loolu yeneen saa sam da doon tere xëy la nee nañu waqaala wala ah wéy diw nee na loolu ku am personnalité doo ko nettali wa idaatil ma wa idaatil maal ak yàq alal wa kasrati suwaal ak bari ay laaj waaw waaw wa kaana yanhaa an uquuqil ummahaat wa wa'dil banaati wa man'in wahaat waaw waaw bu Seydina al bi moom gisoon nañ ko waaw bu Seydina al-Mughira ibn gisoon nañ ko waaw boobu moom gisoon nañ ko bu Seydina Abu Hurayra bi lañ gisuloon bu Seydina al-Mughira bi moom lañ gisoon euh, hadith numéro trois cent quarante ca baabu tahriimul uquuq waaw gisoon nañ ko foofu waaw waaw kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne yu jara bàyyi xel la quoi waaw kon kasratu suwaal moo tax imaamul Buxaari indi ko fii waaw tere gi nga xam ne moom lañ tere ji bari laaj loolu moo tax Seydina Omar ne waa ji borom balkan yi hé bu ñu bu ñu tontu dara kii naan ndax ndax ndëgment yi dañuy naan ci sa ndox même déet bu ñu bu ñu répondre dara bu ñu xamal dara ñoom dañuy naan ci suñu ndox yi ñuy naan ci seen ndox yi jeex na <laughs> oh amru lu muy laaj nii amru ibn al-As la bal yuy laaj way oh. bon sëy na <laughs> Omar léegi foofu la ko indi Imaamul Buxaari mu ne haddasanaa Sulaymaan ibn Harb mu ne nekk na suñu sëriñ al-Azdi al-Waashihi Abu Ayyuub al-Basri al-Qaadi rahimahullahu ta'aala génn add gane addina cent quarante génn addina deux cent vingt quatre rahmatullah alayhi qala mu ne hadathana Hammad ibn Zayd Hammad ibn Zayd ngok kii moo gën a dëgër ci Hammad yi Hammad ibn Zayd ibn Dirham Hammad bële Salama ibn Dinar voilà <laughs> hmm? kii Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Ismail al-Basri al azraq mais Hammaad biñ naroon a jaawale Hammaad ibn Usaama la woon moom moo leen gën a féete suuf tuuti ci ay at seen taalibe tamit la woon euh, waaye kii bokkul ak kii kii Hammaad bi yëpp moo ci gën a dëgër di Hammaad ibn Zayd radiyallahu rahimahullahu ta'ala gane àddina quatre-vingt-dix-huit génn àddina at mi imaamu Maalik génn àddina cent soixante neuf am nañu ne nag cent soixante-dix-sept ta'ala a'lam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 di doomu yaay ummu sulaym bint milhana sëru kan yaay ummu haram bint mil muy abu hamza al ansariyu al basariyu al madani basari radiyallahu ta'ala gane àddina dix ans avant yeneen saa salaam bi bi ñu yónnee yeneen saa salaam trois après ci la gane àddina yeneen saa salaam bi ñëw Medina dix ans la amoon radiyallahu génn àdduna la am ñu ne non euh, quatre-vingt-douze am ñu ne quatre-vingt-onze am ñu ne quatre-vingt-treize fële ca Basra radiyallahu ta'ala di xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam annahu qaala kunna 'inda <laughs> takalluf <laughs> waaw mu ne ñun dañoo newoon fa Seydina Omar ñun euh, ñoom Seydina Anas quoi bokk na ña nekk ña fa newoon nee na Seydina Omar ñun dañoo tere ak takalluf quoi di laaj ay laaj yoo xam ne di di di xóotal di chercher ay mbir yoo xam ne amuñu loolu ñu benn njariñ waaw yoo xam ne borom bi teguñu ko waaw ñoo nar sonal suñu bopp képp ñun en tant que jaam waaw noonu la ko imaamul Buxaari yéndi léegi imaamul naw imaamul xaafis na xajar am na lu am solo fi wax mooy gis nga mbir mi lim gàtt mais imaamul xaafis na xajar dañuy topp lim wax quoi parce que <laughs> lu ama am solo la waaw léegi nañ xool baxte bi mu ci def bi muy sarah hadis bi ci kitaabul intisaam bi sunnati bil kitaabi wa sunna baabun maa yukrahu min kasrati suwaal imaamul xaafiz kon lëkkaalim ak suñu buntu d'abord leer na mooy baabun nahyi ani takalluf te nuhiinaa li ëpp ci jumhuurul usuuliyuun dañ ne nuhiinaa boo déggee ab saxaaba ne nuhiinaa nuhiina aw umirna nuhiitu aw nuhiina aw umirna qul aw umir no nu ah, aw umirtu qul wa umira fa zahiru raf'i ala fa zahiru raf'u ala ma shuhira voilà mooy boo déggee saxaaba ne dañ ñoo tere wala dañ ñoo digal wala digal leen digal nañ umira mooy kooku mooy hadis la boo xam ne dañ koo yëkkati ba ci yonent saa salaam mooy yonent saa salaam la zahiri yi nag ñoom ñoo naan doo loolu c'est pas sûr ah man na nekk keneen a leen tere comme Seyna Abu Bakar comme Seyna Omar mais fii Seyna Omar xam nga ñoom mën nañ ne bon peut-être Seyna Abu Bakar waroon mais loolu dafa leer que yeneen saa salaam la lool mooy li gën a dëgër boo déggee yooyu ab saxaaba wax ko loolu hadis boobu day yor hadis day yor atteel yeneen saa salaam wax voilà. parce que ñëpp xam nañ ne ki doon digale tey tere jamono yooyu mooy yoneen saa salaam te képp ka ne kuy digale ko tere après sax moom mais ay digalama ci tereem rek ngay ngir ngay relais ah. voilà kon ci la ñuy xamee ne kon mooy lii Seydina Omar wax day yor at attey kan moo leen tere mooy yonent bi alayhi salaam moo leen tere takalluf voilà te xam nga yonent saa salaam lu ñëw ba di ko tere loolu daa fekk ne loolu moom njariñ ñamu ci moom <laughs> <laughs> takalluf kon lëkkaaleem ak suñu buntu kon baabu nëx yi tere gees tere an takalluf waaw léegi imaam al-Hafiz Hajar nañ ñëw mu ne wa zakara al-Humaydi mu ne hakaza dafa hakaza awradahu mukhtasara mu ne hadis bi nii nii la ko ki nga xam ne mooy al-Humaydi mooy kan Abdallah ibn Zubayr mooy ki nga xamante ne nii mooy eh, ki mu njëkk a indi hadisam ci Sahih bi moom al imaam al-Bukhari tabaraka wa taala loolu waxoon nañ la ko ke ne moom moom la njëkk indi xadiisam mu ne moom eh, muy al-Humaydi muy Abdallah ibn Zubayr ibn Isa nga xam ne Makki la Qurashi la voilà léegi moom moom mu ne mu ne Humay al-Humaydi boobu nga xam ne bon àndandoo imaamu Shafi'i la woon voilà àndandoo imaamu Shafi'i la woon moom al-Humaydi nga xam ne al-Makki léegi mu ne Kanta al Xumaydi ah non non non du Xumaydi bi waaye fii mooy Xumaydi bi def al jamu bayna sahihayn voilà gis nañ ko fi eh, imaamul booba an-Nawawi doon na ko tudd fan yële dañu naan bu ko jaawale kii waaw loolu nag ma doon wax maa ngi ci doon bëgg <laughs> bëgg bëgg tabbi <laughs> muy al Xumaydi